fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi taasi'i wal xamsiin baabul hassi alal akli min amali yadihi wat ta'affufi bihi ani su'aali wat ta'arrudi lil i'taa' qaala al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñu indil ci bunt bi mu ñu dugal ci bunt bu bees ginnaaw bi ñu jeexalee bunt bi ñu jeexaloon ci jotaay bii ñu génn yoo xam ne benn xadiis rek la fa indi woon muy chapitre cinquante huit baabu jawaazi al-axdi min gayri masalatin wala tatallu'in ilayhi mu noon xadiis numéro cinq cent trente huit mu ne woon an Salim ibn Abdillah ibn Umar an abiihi Abdillah ibn Umar radiyallahu an Umar radiyallahu anhum annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'tiini al-'ataa' ginnaaw loolu comme niñ ko yëgale woon ñu war a gis tey <clears throat> buntu bu bees garab gu bees chapitre bu bees muy cinquante neuf muy cinquante neuf juróom fukk ak juróom ñeent mu ne baabu buntu chapitre al-hassi noonu la koy maam tudde di ñaax alal akli di lekk min amali yadi sharia ñaax gu muy ñaax jaam bi ci muy dund li nga xamante ne nii loxoom moo ko fàggu moo ko liggéey wa ta'affufi bihi loolu nag loxoom di liggéey mu doyoo ko doyloo ko ba tax mu sori lépp lu xaram mu téye ci boppam waaye wa ta'affufi bihi waaye muy gañe muy amee ci liggéeyam boobee liggéeyu loxoom mu daal tax mu téye boppam bihi ani su'ali ci di laaj di kemande di saa mbay di courbeléchine di di di mande di manje waaye wa ta'arrudi waaye non seulement la muy gañe la muy am ca liggéeyu loxoom boobee mu téye ko ba du nekk di laaj nit ñi waaye wa ta'arrudi di gaaral boppam lil infa'i ci ñu koy jox waaw day dikk ci liñ doon wax naan laaj ñaari laaj la laaju xaal ak laaju maxaal ak laajul xaal laaj boo xam ne dangaa wax ak boo xamante ne sa xaal sa lépp mooy wane ne yow mii da ngay ñaan da ngay kemande waaw mooy wa ta'arrudi di gaaral sa bopp lil infa ngir ñu ñu lay jox waaw de loo xam ne ku la gis yéeni la sarax waaw di dee dee loo ko wane ne loolu nga mooy di liggéey ak liggéey boobu nu mu man di mel sa loxo nga koy liggéey artisanal manuel même bu dee ne bokkul ci liggéey yi gën a màgg ci société bi ñu ñu gën a valoriser mais bu dee yoolee day tax nga mën a am loo xam ne dina tax doo laaj doo kemande te doo ñëw di jaaral sa bopp ci ñu lay jox est-ce que loolee buntu bii nag day ñaaxaate ci nit ki bu mu xeeb liggéey waaw <coughs> ndax sharia xamul liñ naan petit boulot <coughs> petit boulot ah lii moom liggéey bu ndaw la moom moom wax liggéey bi mooy liggéeyu la waaw <coughs> bala mbedd fan moom laay nekk Sénégal ah bàyyi waa yow waa yow saa yu gaa yi tamit da ngeen di waaru. ñu naan ma damay bale mbedd mi non non non mais nag sariya ne la nag bale mbedd moo mais lañ koy am <coughs> lu mu tuut tuut nga jàpp ci ba tax doo dem nekk géwélu poos yi géwélu warom alal yi looloo ko gën ndax ñaan laaj bu boobaa lu ñu ŋàññ la waaye laajoo de waaye sa xaal di laaj loolu it def li ngeen naan petit boulot moo ko gën wala sariya bu la yaree doo xet dara li ngay ñëw France ñu naan ça c'est des petits boulots les jobs d'habit euh, de de euh, d'étudiant <clears throat> du l'islam danaan la yow moom bul xet dara waaw bul xet dara maadaama liggéey la bu dagan boo xam ne man nga cee amee loo xam ne même bu dee doyul waaye di nga ci mën a jàpp mu mu téye la tax doo laaj doo kenaan de doo nekk fii fu ñu ne nii foo et boo dégg langal ko loolu defal liggéey boobee ndax <coughs> sariya dafa wuteeg système yi nga xam ne moom la nit ñi tëralal seen bopp gis nga système français bi gaa yi xalaat nañ ko mu rafet waaye gaa yi les profiteurs ñoo ko yàq waaw gaa yi profité <coughs> nga xam ne dañu naan nañ leen jël ñu liggéey mais mooy de ñu dem ñu fexe ñu dàq leen wala ñu démissionner ngir di taux ci seen chômage léegi sax gars yi xam nañ affaire boobu gouvernement yi successifs yi ñëw di fexe di fatt foofu ba somal moom eh boo boo liggéeyul lañ lay fay li la ko jox ñu wàññi ko lool waaw ñu wàññi lool nga gis ñu bari waaw ñoo xam ne ay jullit lañu bëgg dunde loolu waaw buñ demee liggéey quelques mois mois yoo xam ne nee nañ ko ko liggéey boo fa jógee man nga am chômage loolu kese leen ci tax a jóg ñu def ko jël chômage bi toog saa bu ñu leen proposé liggéey ñu nga Sénégal sax toog waaw ñu wax seen benn waaye dee ma xoolal fi muy courrier <coughs> wala mu def adresse am ndax nee na amatul fu mu dëkk gars yi waa pôle chômage di ko yónnee ay promesse d'embauche hein promesse fii boog de ay ay contrat de travail naan ko demal fee ndax am na ñuy recruter yooyu yëpp waa ji mu nga Sénégal toog. waaw bu ci xarit bi jot rek transféré ko mu xool <coughs> faire semblant ne demoon na demoon na mais keneen lañ jël nga bëgg dunde noonu di dunde alal joo xamante ne xam nga ne loolu daganul ci wuruj ak kacc ak nar te yow bu doon yow yaa doon gérer loolee kees yu mel noonee nga gis koo xam ne noonu lay doxale nga xam ko est jàpp nga ne kooku li muy def jaadu na di nga xam ne waa ji day tricher te diñ ko sanctionner léegi nan nga ko bëggale sa bopp wala iyaazu billah te nga jullit la bu ko defee li mu indi bu ko defee tubaab yi naan voici voilà les musulmans vous voyez ils ne travaillent pas ils nangam ak nangam te loolu ñeen na koy def mais comme que doy na mauvais ambassadeur nga tax nag nga yàq dem ñépp ndax lan bëgg sa alal te doo dem Sénégal toog di liggéey sëb liggéey beneen liggéey di gañe loola ak loola déclarer fii ne chômage nga nekk wala iyaazu billah wal iyaazu billah te ñépp koy def tubaab yi ñoo ciy aas waaw tubaab yi ñoo ciy aas <coughs> waaw ñenn ñi dañuy dem Suisse di liggéey temps plein déclaré fii ne France ñoom ci chômage lañ nekk <coughs> waaye ñooñu risque bu rëy lañ jot ndax léegi gars yi données yi dañ koy joxante parmi les états waaw données yi seen citoyens yi liggéey foofu dañ koy jox l'administration fiscale Mawlana Abdul Aziz <laughs> waaw wallahi nga xam ne lii may wax moom mi nga xam ne mu ngi ci mbir yi waaw dañ koy dañuy dañuy informer waaw boo foogee rek fisc bi dañ laa da yëguñu li xew dañ lay bàyyi ba benn jamono gis nga bu ñu daree sa kaw lépp loo doon dajale di nga xam ne jaru ko wallah <laughs> nga foog ne yëguñu li xew ndeke yëg nañ bu baax dañ laay dañ lay négandi ko rek waaw nga foog ne yaa ngi leen di dute ndekete yoo sa bopp ngay dute bés bu ñu tàngalee yar bi ba ne la ko pacc <laughs> bu boobaa di nga di nga ne la nag eh, régulari régularisation de ta situation convoqué la nga indaale lépp loo xam ne justificatif la bu ñëwee dañuy xam dañuy mel ni yëguñu li xew waaw bàyyi ba nga wax say wax ba wax ni génn ne ah ñun de la Suisse ñooñu joxoon lii l'administration fiscale <coughs> de la Suisse ñooñu transmettre lii ne yow te sa tur la sa sant la sa lépp la sa date de yaa ngi fay liggéey entreprise tel yi yëpp yaa ngi ko fay gañe te loolu nu côté français on n'était pas au courant c'était pas déclaré nga xam ne nag lii mënatoo koo nii da lay citer ba citer la sa patron bi lay liggéeyal foofu waaw kon yooyu yëpp yooyu lu tax parce que nit ñi jàpp nañ ne laaj ak am alal ci neneen moo leen gënal naan petit boulot yi man moom xeeb nañu def yi ko waaw alors que lépp loo xam ne day tax mu garden la sa dignité liggéey boo xam ne di nga tax kenn du la yab kenn du la ñaan doo ñaan kenn loolu moo gën moo gën di laaj waaw dama ne la boo xamee lii mooy l'islam lan ngay dégg koo xam ne nee na sëriñ en tout cas ni ñuy définir sëriñ Sénégal waaye kazzab bu mag la te kooku kazzab <coughs> international la waaw lépp lu mu ubbi génn ñam presque kàcc la waaw kàcc kese di wax lu ko neex ci télé yeeg réseaux sociaux yeeg ñu koy invité parce que nee na bàyyam sëriñ la mu mel ni diine gi moo ko moom di wax ay kacc bëgg a daganal njaay njaay sa bopp en tant que jigéen am loo dunde moo gën di di di yalwaan moo mën a kacc wallahi huwa kazzabun ashir kooku c'est un kazzab fenkat la narkat effronté la waaw waaw jaay sa bopp naka la mën a taxawe place liggéey boo xamante nga ne nañ dunde ne moo gën laaj waxoon naa la ko ba ñuy commencé buntu bële bi mu naan wa wax dammi su'al min am solo la imaamu Nawawi rahimahullah di préciser lool waaw waaw bu ko lor waralee kenn ŋàññatul laaj moo gën bépp wutil alal boo xam ne dafa xaram yalwaan moo gën nga ñëw dugg ci entreprise boo xam ne entreprise bi yëpp vingt la waaw sàngara képp lay liggéey nga yor fa nekk monsieur le directeur di gagner loolu ak loolu am auto de service am lépp foo bëgg dem di fa dem di gagner loolu loolu ma ne dem di yalwaani moo gën ngay liggéey foofu ndax sa liggéey boobu lépp loo fa jege soxtu la alal jo xaraam la buy yóbbu barke moo tax loo ci gis noonu du ñu mas a barkeel waaw te kullu lahmin nabata bi haram fannaaru awlaa yonent bi alay saa saam nee na bépp suux yaram woo xamante ne li mu màgge mooy lu xaram safaraaw ëllëg jahannama moo gën a yey ci moom léegi nan ngay xame loolu dana yow xam nga dara ci diine di jaay ne yaa gën a xam nit ñi di xeet nit ñi te kaddaab nga ginoo xam nit ñi fan nga jànge fan nga jànge lu dul doon taxawaalu ci ay Égypte ki fii di taxawaaloo ko ñëw benn diplôme manu la koo wax te fépp fu mu la wax woo leen ñooñu am nañuy archive ngeen xool ndax am na fa diplôme kayitu suukar amu ko waaw même bu ko fa amoon sax même bu ko fa amoon waaye nag ndokk ba da ko faa amul sax même bu ko fa amoon daa tax yow génneel euh, jaami'atu madinatul munawwara daa tax nga ñëw di wax ay kàcc boo ko waxee yàlla tàggat na ñoo xam ne dañuy taxaw ne la da ngay nar lii demewul noonu yàlla ter na nga waxal koo xam ne moom këyitu suukar amu ko ñeme yàlla nga xam ne bakkanam la jiital léppam bakkanam kese waaw ñàkk teggin ñàkk xamul ni muy waxe waaw waaw ki ki ki ko ki mu kontaan ci yow daal mooy ki nga xamante ne yaa koy raayal gannaawam ci caaxaan yi mu ne wal iyaadu billah wal iyaadu billah kaddaabun ashir wallah waaw nga xam ne liggéey bu ndaw l'islam considéré wul liggéey bu ndaw liggéey la xam lépp loo xamante ne diñ ci mën a jàpp même bu dee doyu la lu tax doo laaj est-ce que loolee kon al imam noonu la tudde bunt bi waaw mu ne léegi nag fii mu commencé comme li mu waxoon ñu day ubbi buntu yi ci lenn ci euh, li nga xam ne mooy ayat karimat fii nag mu ngi ci indi li nga xamante ne cinq hadith la fi muy euh, ginnaaw euh, bu indi aay kon mu indi benn aay kese la fi alhamdulillah mu commencé kon aay mu ne qaala allahu taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na fa idaa qudiyati salaatu fantashiruu fil ardi wabtaghuu min fadlillaah waaw muy wax ci suuratul jumu'a aaya bi aaya fukkeel alhamdulillah mu ne fa idaa qaala Allahu ta'aala <coughs> borom <coughs> bi nga xamante ne nii moo kawete yéegudde nee na hmm? fa idaa qudiyati salaa bu ñu paree julli ji àjjuma fantashiru fil ard da tasaaroo ci kaw suuf tasaaroo pour def la mooy jóge leen ci jullikaay bi ngeen dem te bërëb ya nga xam ne lañuy fàggoo wabtaxu te ngeen sàggu seen sàkku min fadlillah ci ngëneelu yàlla lool la mooy rizqullah waaw mooy wërsëgu yàlla bi nga xam ne moom ngeen di mën a dundale man cee eh, faja seeni aaju ak aaju ñi nga xam ne borom bi dundal leen yoom la moom la moom la leen war lool yéen la ko war lool kon mu ne aaya bi lëkkaaleem ak bunt bi mooy suñu borom day naax nit ki boo jógee ci jaamu yàlla ju man da ñàkk muy julli àjjuma ndax farata la waaw yaa ayyuhal ladina amanu la ko tàmbale ila nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillah waaw yéen ñi gëm yàlla bu ñu wootee noddu ci julli bésub ajjuma na gaaw dem fekk xutba ba wadarul baya yaxantu ba ngeen newoon baleen ko ndax lii manu la ñàkk jaamu yàlla bu taxawee bàyyi leen yaxantu yeeg commerce yeeg usines yeeg eh, ordinateur yeeg clavier yi teg leen leen te ngeen dem julli ji zalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamun loolee de moo gën ci yéen bu dee na xam ngeen fa ida qudiyatus salaa kon bala ngeen a julli laata julli gi ñu ngi woon ci mbir waaw gis nga sharia du dunduy bi baala mooy toog rek nekk ci chômage bu dul jeex déedéet dane bu ñu noddee àjjuma na ngeen bàyyi njaay ma ngeen nekk na bàyyi yaxantu ba ngeen nekk na ngeen bàyyi seen activité ba ngeen nekk la seen fàggu win la ngeen di fàggu baleen ko te wuy ji fekk ci xutba ba ak imam ba waaye mu ne bu imam bi paree ñu sëlmal julli ji pare fa ida qudiyati salaa fantasiru fil ard da ngeen wasaaroo ci kaw suuf waaw na ngeen wasaaroo fil ard wabtaxu te ngeen sàkku min fadlillah ci ngëneelul yàlla waaye lu mu ci man di demee wadkurullaha kasiira te dee leen tudd borom bi non seulement bi ngeen di julli waaye bu ngeen nee ci seen yaxantu yi dee leen ko seen borom bu leen ci njuuj njaaj bu leen ci dugal loo xamante ne nii am win woo xam ne fàggu win wu daganul te bul nax nit bul tromper nit parce que da ngaa bëgg a gañe déedéet wazkurullaha te dee yàlla di ko fàttaliku kasiiran lu bari la'allakum tuflihun bu ngeen koy def waaw kon nag mu ngi nii laata julli ji nekk farata ñu ngi woon ci bayan waaye bu ngeen paree fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah léegi fan la la sariya may ne la léegi kon demal nga chômage yi te yaa ko tay waxuma ki nga xam ne amul daa ut liggéey amul kooku waxuñu ko mais ki nga xam ne man naa am waaye moom mooy moytu sax liggéey yi ngir rek toog ñu koy ñu koy leel waaw ñu koy jox maanaam maa ko cotisé woon aarun wa naarun wa shanaar wallah waaw loolu gàcce la loolu gàcce la jullit la jullit fu mu man di nekk daa war a nekk modèle bu mat sëkk modèle bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk pour ñëpp bu ko defee nit ñi eh, loolu rek mën leen a daawa la woote la jëme ci lislaam waaye bu dee wuruj yi yëpp boo xoolee am Muhammad lay tudd am Ismaïl Ayman eh, Sulayman ak koo xamante ne Moussa Ndiaye <laughs> eh, wala Ibra Thiaw wala nangam ak nangam loolu ñaaw na waaw wala astu astu nàngam ak nàngam wala nogoy ñépp day jullit wuri yëpp daanaka ñoo nekk ci ñoo ñoom ñoo jëpp loolu ñaaw na waaw loolu ñaaw na ngir rek am alaw te duñu sonn kon nag gis nga lii mooy kon alxuraan da lay ñaax ci fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ngeen sàkku ci Eh, eh, eh, li nga xamante ne nii mooy wërsëgu yàlla ngëneelu yàlla waaw ngëneelu yàlla <laughs> ngëneelu yàlla la boo xam ne moom la def ci kaw suuf waaw allahu akbar waaw ngi noonu kon loolu ah nañ ci bàyyi yàlla nañ ci bàyyi xel moom la imaam indi fii te boo gisee ci aj ji indiwu fi aaya boobu mais aaya bu mënoon a jaar fii la nekk suuratul baqara aaya 198 di wax naan an tabtaghuu fadlan min rabbikum fa afadtum min arafatin fadkuru llaha inda almash'ari alharam wadkuruhu kama hadakum wa kuntum min qablihi la min ad-dallin suñu boroom sax bu ngeen ci newee laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum amu ngeen benn problème benn ngaañ-ngaañ amul benn gêne boroom bi tegu leen benn gen benn interdiction ci ngeen sakku ci wërsëgu yàlla ngëneelu yàlla bu tukkee ci yàlla mooy ci aji bu ajee ba pare kooku borom bi ubbil na ko mu mën a dem ci magasin yi jënd fa la mu fay jënd bu dee day jaay wala day commerce mu def ko waaw suñu borom ne laysa alaykum junah amul benn kii ngir ngeen sàggu win wu dagat ngeen di sàkku fadlan min rabbikum waaw kon nag lii lu ama am solo la wallahi l'islam mooy du diiney travail diiney liggéey diiney ñafe pas diiney njuuj njaaj ak bëgg am loo xamante ne nii day bari mais du dagal alhamdulillah kon al imaam al nawawi lii rek la indi ay bi rek leen di après mu indi juróomi euh, léegi nag ci buntu bi kon ñu ñëw ci hadis yooyu insha allahu taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala